wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma bacd insha allahu taala eh, ginnaaw bi nga xamante ne nii ci lañu jeexaloon li jëmoon ci wàllu axkaamul mawaaris ilmul faraa'id jëmoon ci wàllu ilmul li ci xam-xamu miraas les règles de l'héritage dafa am point yoo xam ne abordé ko woon dañu leen a junjoon ne woon jarul ñu ciy ñëw waaye mu am mbokk moo xam ne daf ko laaj am tamit meneen mbokk moo xam ne da doon laaj amoon ay question yu jëm ci jataay yi ñu defoon euh, masala yooyu nag moom lañ gisoon ne kon li gën a yell insha allahu taala <coughs> surtout yi nga xam ne dañ ne duñu ko gis lu mel ni masalatul akdariya cité woon nañu ko <coughs> waaye gisuñu ko woon mu bëggoon ñun di ci ay leeral waaye masalatul akdariya dafa nekk masala moo xam ne dafa jóge daa am fu mu jóge <clears throat> daa am fu mu fàqe foo xam ne fa la jóge ci ma ci ci wàllu miiraas muy miiraasu <clears throat> aljaddu ma al ixwa miiraasul jaddi ma al ixwa muy miiraasam maam mu góor ak frères yi bu ñu fi newee foofu la ak der ya génne ah, bi nga xam ne nag ci la mbokk mi laaj ci wàllu woowu ñu tàmbali woon tontu woon ko ci ak der ya parce que ak der ya la doon laaj ak li jëm ci wàllu sulusul baaqi eh, fan la ko alquran wax ana fan la sulusul baaqi jóge <clears throat> ah, bi ñu tontoo ci masala sulusul baaqi bi la njëkkoon tontu ginnaaw bi ñu tontu ci akdariya ñu gis ne tontu akdariya bi du mat lu dul ñu gis fi mu jóge waaw mooy fa mu la di cosaanam lañ gis ne loolu foog ñu gis ko muy kon miraasu maam <clears throat> ak ay frère ak i sœur bu ñu fi newee nan lay demee loolu moo taxoon bi ñu ko tontoo même fichier bu njëkk bi dese naa leer ndax euh, kii whatsapp la woon amaana bu dee ci ñu mu leerul ñu ngi ciy jéggalu euh, après ci lañ gis ne kon sulusul baaqi bi noonu lañ ko tontoo woon mais dama ne woon nañu bàyyi ma ne amaane amaana dinañu ñëw ci <clears throat> miraasu jadd ak ay ixwa dinañ ci ñëw lu gën yaatu bu ko defee mu leer su al masalatul akdariya gën a leer ba pare ñu leeral tamit masalatul jaddi wal al jaddi ma al ixwa parce que masala mu rëy ci wàllu miraas mais ñun ñoo préféré woon bañ koo gis <clears throat> waaw ci kaw noonu <clears throat> lañ ne après nañu ko def ci lañ tàmbali woon Euh, ubbiwaat jataay yoo xam ne complément lañ ko tuddee muy takk takmila <clears throat> mooy day mottali li nga xam ne moom lañ jotoon a gis moo taxoon ñu tàmbali ko mu jëlal ñu quelque jataay ndax xaw naa gudd tuuti ndax masala xilaafiya la comme ni ngeen koy gisee ci biir waaye bi ñu ko gisee ba pare mu am tamit beneen yeneen laaj yoo xam ne gis naa ñu koy laaj mu jëm ci wàllu xaj bu yi parce que nañu ko waxe woon évident wul nga jàppe ko noonu euh, biñ defee masalatul jaddi ma al ixwa ba pare <clears throat> miraasul jaddi ma al ixwa bu jëlee ñoom ñoo fi nekk di donn wara donn nu muy demee ñu ne woon buñ paree nañu jeexale mbir mi xaj buy selon ni ko alquraanul azim waxe ni nga xam ne noonu la ko alquraan junje ak ni mu ko leerale muy ñi nga xam ne ñooy empêcher nit ki doon waaye alquran waxul empêchement xaj xaj bu xirmaan kese déedéet xaj moom day wax xaj bu xirmaan wa xaj bu nuqsaan muy xaj bu bi nga xam ne day tere complètement nit ki doon muy xirmaan nga xam ne bu fi ñëw diw newee comme ni ñu ko gise woon day tax doo am ci miraas mi wala ki nga xam ne moom bu fi newee day tax la nga waroon a am ñu wàññi ko <coughs> ñu topp ñetti aaya yooyu aaya 11 bi aaya 12 ak aaya 176 ci suuratu nisaa topp ko kir gis xaj bu yooyu nan la ko alquran leerale ak naka nga koy jàppe ci alquran noonu loolu noonu moo yëkkati woon complement bi moom lañ ne nañ ko ko mottalee li nga xam ne amaana mu jariñ eh, kon loolu mooy fichier yi nga xam ne moo ci tegu nii euh, tàmbalee ak dariya ndax ci yoon miraasul jaddi ma al ixwa laa waroon a njëkk a tàmbalee dóor a gis ak dariya waaye comme que daf ma laajoon ak dariya ma tontu ak dariya ba pare gis ne balaa gën a leer il faut mu ñu dem ci cosaan bi loolu moo tax euh, mbir mi demee noonu waaye walilahi alhamdu wal na pare nañ ko kon mbir yaa ngi noonu yal na buur yàlla defal ñu dégg ak topp alhamdulillahi alladi hadaana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadaana allah laqad jaat rusulu rabbina bilhaq